gis nañ bi kene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi yónni woon lettre bi joxoon ko seydina abdallah ibn xudaafa as-sahmi anhu ñu ngi woon kon ci tarjamaam moom en même temps seydina abdallah ibn xudaafa as-sahmi al-qurashiyu as anhu wa gisoon nañ ci saxiixu imaamul Buxaari xadiisu seydina ibn Abbaas radiyallahu anhuma këne yonent bi alayhi dafa yónnee lettre bi jox ko Abdallah ibn Xudaafa ngir mu jox ko Kisra waaye jaar jox ko kan azimul Bahrayn muy ki nga xamante ne moo nekkoon kilifaak waa Bahrayn di al Munzir ibn al Abdi ngir moom mu daldi koy jox fa dafaahu azimu lbahrayni ila kisra azimu lbahrayni moom moo ko jox ki nga xam ne mooy kisra ibn hurmuz ñewoon kilifaay ñi nga xam ne ñooy perse yi gisoon nañ biir lettre ba solo riwaaya imaam at bi nga xam ne xadiis la boo xamante ne ni fàtte dama newoon kii eh, kii moo ko solo imaam at moo ko soloo jële ko ci yoonu imaam Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullahi waaye du moom rekk Abu Ubayda it soloo na ko ci kitaabul amwaal soloo na ko gisoon nañ ne eh, eh, këne li nga xamante ne mooy càllale bi dafa ne woon mursalun xasan la woon muy xadiis la bu wér boo xamante ne imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi qad sarraxa bi taxdiis bil xadiis leeral na ne da koo dégg ci sëriñam moom mooy ki nga xamante ne nii ci moom la jële li nga xam ne mooy nettali bi moom imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa nabi mu ne woon kon xadiis boo xamante ne nii <clears throat> mursalun bu saxiix la la imaam at-Tabari ci taarixam Abu Ubayd ci kitaabul amwaal imaam Abu Ubayd lu taxul naa Abu Abu Ubayd Abu Ubayd Abu Ubayd Aamir ibn al-Jarrah moo ma yóbbaale mais Abu Ubayd voilà ci kitaabul amwaal kon ñun fi ñu yemoon buñ ñëwaatee ci riwaaye boobu mooy fi nga xam ne ci la Kisraa ne bi mu jotee lettre alayhi salaatu koy jàng gisoon nañ ci riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullahi alayhi da koo xotti fa lamma qara'ahu mazzaqa ba mu jàngee lettre bi da koo xotti ndax mer na ko noonu tamit lañ gisoon ci riwaaye imaam bi nga xam ne mooy bu imaam at-Tabari bi mu jëlee ci imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu jëlee ci sëriñam moom imaam ibn Isxaaq di Yaziid ibn Abi Habiib moom moo nettali mbir mi loo tax mu nekk mursalun saxiix na ko loolu la waxoon mu ne fa lamma qara'ahu shaqqa bi nga xam ne ci la Kisra jàngulul lettre bi ñu jàngal ko ko ndax dégguloon arab shaqahu da koo xotti ci saa si ndax mer waqaala mu ne yaktubu ilayya bi hada wa huwa abdi kii damay bind lii naan ma ay tuuba la boo tuubee mucc dañ ma yónni buur yàllaa ma yónni salaamun ala man ittaba al huda aslim taslam tuubal bu ko defee nga nga nga nga nga nga mucc en plus mu naan ma boo gëmee boo bañee wa in abayta fa inna ismal majuusi aleyk mu ma boo bañee nag bakkaaru majusi la topp yépp ñi nga jiite ñépp tax nga tax du dugg ci diine sa kaw lay nekk mu mer xotti ko ne ndax day may bind lii wa huwa abdi moom ci sama jaami la boo côté boobu waxoon nañ ci lu bari muy mentalité boobu nga xam ne du deñ ci kaw jamono di fi am gisoon nañ ne nam def dane woon summa kataba kisra ila baadhan wa huwa naaibuhu ala al kene dafa bind ci saase baadhan ma nga xam ne moo ko toogal yaman muy yaman tey moo ko fa toogal foofule mu wax ko dox ko instruction yu gën gaaw foofu lañ yemoon ne ana yan instruction la Kisra bi mu meree ba ci li nga xam ne mooy lettre alayhi salaatu wassalaam bi muy door a jàng ana yan instruction la jox ki nga xam ne moo ko toogal yaman mooy ki gën a jege ndax yaman ci pays arab yi la bokk mooy ko ko toogal foofu gina a jege kii di woote fam ne tam foofale moom na ma ko lijjantil mu jox koy instruction ana instruction yooyu ñooy lan mu ne ana ba anibas lii la ko wax ilaa haadaa rajuli bilxijaazi rajulayni min indika jaldayn falyatiyani be mu wax baadaam ma ko fa toogal nekk son gouverneur ci Yemen ne ko yób yónneel yebalal ci ki ma bind lettre bi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamu ko moo tax mu naan haadaa rajul bil xijaaz yi xijaaz ndax lettre am bi nee foofu la jóge rajulayni baadaam yow boo jotee sama lettre nanga nga exécuter man Kisra malikul muluk shahan shah li ma wax mooy lan yónnil ñaari góor yu dëgër min indika yoo xam ne waxuma ngay ut ay ñoo xam ne say allié lañ ne ñoom nañ nañ chargé wu ci mbir mi non yow laa bëgg nga jël ñaar ñoo xam ne fi yow lañuy bàyyeekoo basam lool mooy li ma bëgg man Kisra te man li ma bëggay am waaw ñu am kattanta doole nañ ma ko ëndil nu gën gaayo moom waajoojule fal yatiyaane be nañ ma ko ëndil léegi bi mu waxee loolu Badam di son gouverneur sur Yémen à Yémen bi mu jotee mbir mi ci caase fa ba'atha Badam Qahramana wa kaana kaatiban xaasiban bi kitaabi Faris wa ba'atha ma'ahu ma'ahu rajulan min al-Fursi yuqaalu lahu xurxura nee na baadaam ci saase la exécuté wuu ñii culte de personnalité la goo xam ne gu ku ci newul xawma ko moo tax pays tëju yi nga xam ne benn njiit lañ am nga xam ne dafa mel ni day day gëm loolu ñu ne moo fi toogal bu dee ñu gëm ay yàlla lañ këne moom moo fi toogal yàlla yi moom ci boppam yàlla la comme le Firawna waxoon ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi gën a mag ndax manu la ne man rekk maay seen borom ndax ñoom dañoo bari ay yàlla yu bari mu ne nag yi gën a mag léegi maa leen incarne ñoom Isiris Osis Isiris ak ñi nga xam ne ñoomin amoon Ra kàccoor yooyu mu doon wax lu mel noonu la gaay di loo seen peuple yi nga xam ne seenum xel duñ leen may ñuy xalaat ne kii nii du bu ma newee sama biir néeg manum dong cundum la ma xalaat gëm loona leen ne xam na lañu xalaat moo tax ku mel noonu bu la sori woon cent mil kilomètres moom mu jege la ñoo yem da koy tiit il suffit ñu nga dégg turam rek di raf-rafi ndax foog nga ne looy def mu jëm ci mbiram nga foog ne mu ngi fi alors que loolu amul baadaam ci saase mu yónni qahramaana ki nga xam ne moo newoon son son euh, euh, euh, euh son homme de confiance ki nga xam ne moo doon euh, l'homme de confiance de Bazin moom la gouverneur sa mais mais droite am la liñ naan bras droit voilà son bras droit ki nga xam ne daanaka fi mu man da dem yépp moo ko fay toogal ki mu naan bu ngeen ko gisee mel na ngi gis ngeen ma mu ne moom la yónni wakkaana mu ne waajooj dafa ne woon kaatiban xaasiban bi kitaabi faris moom nag mooy ku mënoon bind la ndax temps yooyu mën a bind dafa raar loolu moo tax ñu koy souligner boo gisee ay ñoom script yi comme Égypte antique ñi doon bind ñooñ ab ay élite lañu woon élite bi ñooñ accédé woon ci loolu naka noonu ci temps yooyu loolu moo xewoon ñi mën a bind c'était rare gis nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ ñëw Medinatul Munawwara biñ jàppee waa Badar bokk na ci prisonniers yi ñoo xamante ne nii niñ leen bàyyee mooy dañ leen a wax ñu jàngal lenn ci xilmaanu ahlil madina ci jàngal li nga xam ne mooy alqiraata wal kitaaba jàngal liir ak bind xale yi bu ko defee yenn ci xale yi buñ ko defee ñu daldi leen libéré looloo tax dafa newoon lu raar moo taxoon ñu koy souligner moo tax mu ne wa kaana kaatiban te xaasiban ku mënoon a wàññ la ku mënoon konte la ku mënoon calcul la ba doon tey dañ naan il était waaye bi kitaabi faris mooy mbindum perse nag la manoon moom la yónni son homme de ci ko gën jege moom la yónni ca saase wa ba'atha ma'ahu rajulan min al yaqulu lahu xurxura mu boole koog benn waay boo xam ne persan la boo xamante ne ñu ngi ko naan xurxura waaw mu ne wa kataba ma'ahuma ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruhu an yansarifa ma'ahuma ila Kisra Allah ba pare li mu def ah mu defal bindal ko bindal leen benn benn benn benn bataaxal boo xamante ne nii ci biir lettre bi mu ngi ciy adressé moom basam ci lettre bi di adressé lettre bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu ngeen demee nangeen ko jox lettre bi ngir mu def li Kisra bëgg fekk Kisra fam ne wala mu dikkal ma man waaw nañ ànd ak yow yéen ñaar nañu ànd ak na ànd ak yéen ñaar dem wuy ji Shahanshah Malikul Muluk Kisra ibn Hurmuz léegi loolu la leen wax mu wax waa ji ne ko itti bilaada hadha ar-rajul wa kallimhu wa'tini bi xabari mu wax beneen waay ne ko demaalal yow ci dëkku waajoo jële muy yonent ma lay saar saam lañuy wax nga wax ak moom ëndil ma ci xabaaram léegi nag ñaar ñi daal dem ñaar ñi mu yónni nee leen yóbbul leen ma ko li nga xam ne mooy lettre bi lettre bi yóbbuleen leen ma ko bu ngeen demee li ma ci wax mooy lii leer na nañ ne exécuté parce que malikul muluk bu soxlaa li wolof naan bu bu bu bu bu jinne yéegee daqaar wala bu bëggee daqaar nan la koy waxati nan nag dama xaw a perdre li nga xam ne mooy sama wolof yi euh, ku yéeg daanu voilà xamaa xaalal wolof yi yoon voilà mooy daal Kisra moom bu bëggee bu kenn bëggati boobaa bu Kisra xasee bëgg moom nekk fay bëgg moom mooy yow yàqu nga kon nag waxal dem leen ngeen yóbbul ma ko bataaxal boobu gaay yi génn gaa génn xatta qadima Taayif gaa génn ba nañuy àggee Taayif ba nañuy àggee Taayif jóge Yaman ñëw ba agsi Taayif fa wajada rajulan min Qurayshin fi ardi Taayif fa sa'aluhu anhu fa qaala huwa bil Madina bi Taayif ñu daje benn waay boo xam ne ci waa Quraysh la Qurashi la woon ci waa Makka la bokkoon zaadaha llaahu tashrifan wa takrima ñu laaj ko mbiru góor goo gële ni aleyhi salaatu wassalaam waa ji ci saase la xam ne moom la ñuy wax moom ki ne moom yonent la kooku la ñuy laaj mu ne leen kooku Medina la ne man de Quraysh laa dëkk waaye moom mu nga Medina Medina la dëkk dëkkul Makka de mu ne wastabshara ahlu taaif yaani wa qurayshun bihima wa farixu wa qaala baaduhum li baadi abshiru faqad nasiba lahu kisra malikul muluk ku fiitum rajul gaa yi nag bi qurash yi boobu yégee loolu waajooj bokk ci quraysh këne ñii Kisra leen yónni ngir ñu dem fekk Seydina Muhammad alayhi salaatu mu gën a gaawe waa Taayif ci boppam nga ñuy fekk waaja bañ yëgee xabaar bi mais ñu mel ni mbégte bu toll noonu masu leen a dugg tellement ñu kontaane ndax Taayif kaana Taayifu ana idin mushrika Taayif temps yooyu dëkkub yéeféer la woon dinañu gis ghazwatu Hunayn ak ghazwatu Taif yooyu yëpp dinañ leen gis ah, mooy ay yéeféer lañu woon ay mushrikuuna fa ne woon bi ñu yëgee loolu nga xamante ne bañ lislaam lañ mas a nekk bañal yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ba mu fa demee ba mu fa demee ñaanam ngu siiw goo gële ba mu demee na ko waa Taif def boole kook mu jóge waa Makka bi bi mu doon woo waa Makka waa Makka bañal ko ñi nga xam ne muy Abu Taalib ak sayyidatu Xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha génn àddina mu dem Taayif waa Taayif defuñ dara lu ñu boole koog ñi nga xam ne xale yi ak ñi nga xam ne seen xel dafa des ñu koy xaañ ay xeer ba ni ñuy toje li nga xamante ni deret ji di tuuru waaw ca ba mu fa jógee ci la doon ñaan ñaanam goo gële allahumma gu siiw ga nga xam ne yàggoon nañ ci allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati ba ni muy jeex ba ni ñaan ngay jeex kon waa Taayif nag kontaan ci affaire bi waa Quraysh tamit kontaanaa la ci biñ yëgee mbir mi Qurayshi ya fa ne xabaar bi gaaw daw gaa yi wax ko waa Quraysh waa Quraysh di jibile laa ilaha illa ñu ne la ñuy waxante seen biir nag muy Qurayshi ya nekk foofale ca Taayif ñuy wax ak waa Qurayshi ya fa neew waa Taayif naan abshiru ku nekk di ndokkeel sa moroom sa moroom naan leen dégg leen daa waaye bég leen waaye bég leen faqad nasiba lahu kisra malikul muluk ndax kat moom mii laqad nasiba lahu kisra kisra de <laughs> kisra ërtal na ko non jeex na c'est fini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam non jullit ñi c'est moom moom il koo xam ne Kisra malikul muluk mais Kisra ku ko xamul dégg na ko laa ilaha illa allah malikul muluk Kisra moo jublu nag ci mbiram ba yónnee ko ay ñaari nit ngir ñu indil ko ko ni mu gën a gaawe kii de yàqu na ñu loolu nag am mbégte la ndax ñoom ci ñoom ndax ñoom sa noon sa noon li lay metti moo koy bégal loolu mooy noon noon balaa kontaan nga nekk ci problème yoo xamante ne xamoo noo ciy génne looloo koy bégloo waaye boo nekkee ci mbégte contentement jaral na ko mer gi yóbbu na ko ci mu toog fay jooy ndax kat yow dangaa nekk li nga xamante ni nii mooy ci ci mbégte moo tax suñu borom ne inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwwa dëgg-dëgg seytaane seen noon la te loolu mooy noon moo tax seytaane balaa kontaan ñaari mbokk yoo xamante ne dootuñ tuddante day kontaan ka liggéey loolu ci mbokk ci ci taalibeem yi day kontaan ci moom ba bés boobu ci moom lay fanaan moom moomay fanaan te fanaan ak iblis ci abaalisa yi loolu mooy mbégte gi nga xamante ne nii nga xam ne boo ko xasee def danga koy jubilé ci ñeneen ñi di ci puukarewu ci sa mbokk iblis yi di leen yeneen yeneen shaytaane yi kën a man biig maag le le patron suñu kilifa suñu lépp moom laa fanaanal biig ndax lan damaa tas mbokk ñaar ñoo xam ne fexe naa ba dootuñ dégg dootuñ tuddante loolu mooy noon mu kontaan bég ci waajooju boo nee nag ci mbégte day jooy jaral na ko jooy moo tax booy kalimatu shahaada mu daw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu la ilaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illallaah mu ne fes daw comme ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax bu booy bu noddkat bi nodd parachet iblis day fëx wala hoo duraat ngalawal foofu yépp ndax bëggu la dégg seede yi ngay tudd day daw ndax mer xam ne mbir mi ni mu koy lakke te tamit la bëgg koo seede ëllëg ndax képp li yonent mi alei saatu salaam wax nit bu noddee fa muy nodde amul garab gu fa ne wala gàncax gàncax garab waaw wala li nga xamante ne mooy li nga xam ne ay choses inanimées la lu dara lu lu fa ne lu dul ne dina seedeel kooku yowmal qiyaam ci loolu mu def ne borom bi kiikat dégg naa ko bés muy nodd lépp même pepp suuf yi dañ lay seedeel kero mur yi dañ lay seedeel fu ko dégg ku mu àgg garab yi immeuble yi lépp dañ lay kaas yëg lépp dañ lay seedeel kero iblis nag loolu tamit da koy bañ bañ laa seedeel ëllëg këne yow doon nga noonu mu ne fëx ndax manu koo dégg lool la gaa yi nag lool la mooy moo tax ñu kontaan ñoom waa Quraysh ak waa Taif ndax kat lii de lii de nga xam ne moo dal moo nar a dal alayhi salaatu wassalaam shahanshah malikul muluk Kisra ibn Hurmuz yónnee na ko ndaw gaa yi kontaan naan abshiru ku nekk naan sa moroom bégal bégal waaye bég leen waaye di ndokkalante nag mel ni gaa yoo xamante ne nii nuwel bi gën dàq bañ juddoog léegi amuñu ko naan abshiru di ko waxante faqad nasiba lahu malikul muluk waaye nis kisra pareel na ko ërtal na ko jëm na ci moom jeex na ba pare ñu naan ñu teg ci naan teg ci nga gaay gaay ñoo neex quoi ba pare gaay ne gaay gaay teg ci ne ku fiitumur rajul bu ñuy ndokkalante dangay bu ñu waxee dañ ciy teg ne ah fegal nañ leen waa ji mooy léegi ayam si fini Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'islam moom moom xaw ma kan mais tey la pare moom ku féetum léegi moom Quraysh gis nga Taayif surtout Quraysh ay di takki xare c'est fini loolu lépp waay waay waay waay waay Kisra waay kafaanal qitaal waay waay waay waay Kisra tax na waay fegal nañu xeex ku am lii lañ naan ku am kudd du lakk léegi nag ñun suñu kudd mooy Kisra tey rek la ko Kisra di di di di di faat léegi nag gaa yi continuer fa xaraja xatta qadima ala sallallahu alayhi wa sallam fa kallamahu Aba Zawayh Aba ne woon yow boo demee waxal ak moom nga jëlal ma xabaaram te nga ëndil ma ko mooy <laughs> pas ëndil ma xabaaram kese non en plus mooy yéen seen mission mooy na leen ëndil leen ma ko ndax loolu la Kisra wax waa ji ne ko shaahan shaah biñ ñëwee ñëw na yeneen Medina ak si Medina nag laajte ba dugg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ñëw naan shaahan shaah ñu ne ko ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam shaahan shaah malikul muluk Kisra qad kataba ila maliki Bazam ya'muruhu an yab'atha ilayka man ya'tihi bik wa qad ba'athani ilayka li tantaliqa ma'i fa in fa'alta kataba laka ila malikul muluk yaf yanfa'uk wa wa yakuffu wa yakuffuhu ank nu ne ko shaahan shaah malikul muluk di buuri buuri ndax shaahan shaah ci ci ci kii ci ci Perse mooy malikul muluk mooy le roi des rois kii mooy buuri buuri yaa ngoog voilà li naan buuri buuri xam loolu mooy yàlla mais kàccoor yi ñoom nee nañ shahan shah moo tax shahan shah ci ñoom mooy kisra malikul muluk moo tax ñu ne ko inna gaa yi ñëw ne ko shahan shah malikul muluk di kisra boo ko xamul kat kataba ilal maliki bazam moom moo bind suñu roi bi nekk yaman te nekk ci tutelam suñu jiit bi nekk yaman digal ko mu yónnee la koo xam ne moo lay fekk ci fii Medina indi la ci moom mu ne ko waqat ba'athani man mii nag taxaw sa kanam yow mii di sallallahu alayhi wa sallam ñoom moom xam nga ne xamuñu lay sallallahu alayhi wa sallam mais ñun ñooy wax lool di abaza wuyi man mii taxaw ci sa kanam nag man la badam yónni ngir nga topp ma léegi nag amatul too waaw jógal léegi waaw waqad ba'athani ilayka moo ma yónni ci yow li tantaliqa ma'i ngir nga ànd man fa in fa'alta mu ne nag boo àndeek man kataba laka ila malikul muluk yanfa'uka wa yakuffuhu 'ank mu ne ko nag boo exécuté jàpp ma ma yóbbu la yaman ci basam mën na la defal interven intercession mën na intervenir defal la chafan ñaanal la njekk ci kisraa ne ko moom kat wax fa wax joo xam ne daal day tax ci day day wàcce merum kisraa ba du def ci yow li mu war a li bëgg a def ci yow waaye ñoom xamuñu moo tax yeneen trois saab saab di déglu waa ji muy wax rek <laughs> <laughs> mu ne ko kon lool la boo exécuté d'accord ci li malikul muluk bëgg di kes a topp ñu ñu yóbbu la foofu lool la moom dina def loo xam ne dina bind yàq fa in faalta kataba laka dina la bindal ilaa malikul muluk ci buuri buur di kisraa bu ko defee yan fanu ko lool dina la jariñ bindam moom lettre bi muy bind ngir wax ak kisraa bu boobaa dina la jariñ wa yakuffu anka te dina fexe moom baadaam ba ba daal di lay fegal li nga xamante ne mooy ayu Kisra du la dal du la man def dara ndax dina fexe daal ba rafetal mbir yi ba wàcce meram mu ne ko nag waaye wa in abayta cëy boo bañee cëy boo bañee fa huwa man alimt fa huwa muhlikuka wa muhliku qawmika wa muxarribu bilaadak wa muxarribu bilaadik mu ne ko nag cëy boo bañee fa huwa man qad alimt man moom gis nga kisraa ginuma la koo xam kisraa ku ko xamul dégg nga ko boo bañee fa huwa moom kisraa di shahan shah malikul muluk buur buur yi mooy ki nga xam yow xam nga ko même bu dee maa ngi lay door a gis umpule woo Kisra fa huwa man qad alim fa muhliku dina la alak mooy dina la faat yow mais du yem ci yow mais gis nga boo ko merloowee ba ba mu sant ne lii yaa bëgg nga ne defoo ko bu boobaa bu lay faagaagal bu lay rey du yem ci yow muhliku ko dina la alak wa muhliku xaw mi mais say ñoñ sax arab yi ci boppam lay alak wala boog li gën a néew li muy def mooy gis nga dëkk bi nga ne Medina nga ne ñoo ñépp lay alal waaw moo ñil ànd ak yow ak ñi àndul ak yow en tout fi ñépp lay alal waaw ñépp wa muhliku qawmi wa muxarribu bilaadi te gis nga bu fi ñëwee xawma ban dëkk lañuy ñuy waxati Medina moom dootul am da koy ràppal lépp lay saccager de tell sor ku fi rombati danga naan xanaa fii bakkan masu fee noyyi xanaa fii nit masu fee dëkk boo bañee nag jàppal bu baax conséquences yi moo lay dal mu ne wa daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad wa shawaaribahuma fa kariha an-nazara ilayhima gaa yi euh, bi ñuy ñëw ñoom ni ñu ñëwee seen mooy dalay def portrait seen portrait physique bi ñuy ñëw mooy ñoom dañu nekk ñoo xam ne bon comme ni mu siiwee am nga tubaab bi am nay temps siiwoon na mooy da ngay wat sa sikkim bi ba set wecc mais nga bàyyi sa naanu yi mooy sa moustache yi am na gaa yu koy def ba léegi loolu am na bu dee dañ cee bëgg am image bu dee bu dee xam nga euh, Philippe Martinez waayu CGT jooju ki yiite CGT travailleur yooyu confédération général xawma du travail CGT bu France jamono yii ci 2017 waa ji kii Martinez moom noonu la mel mooy moustache kese lay yor léegi sikkim bi yëpp da koy wat gaa yi noonu lañ meloon mu ne ñu ngi wat seen sikkim yi wa anfaya ñu bàyyi nag di di yar bàyyi mu mu mu mu sëq shawaari ba huma seen moustache yi biñ ñëwee ak fañ da nekk di fa kariha nadaru yonent ma lay sat saam xoolu leen mooy bi ñuy wax xoolu leen ndax loolu ndax ni ñu mel noonu mel noonu xoolu leen mooy mu ngi leen dégg mais xoo jëlul bëtam di leen xool ndax ñoonu ñuñ mel Allahu akbar waqaala mooy bi ñuy door a agsi laata ñuy wax li bi mu leen door a gis lii la leen wax waylakuma man amarakuma bi hada qaala amarana rabbuna yaani yaani kisra mu ne leen waylakuma toskare ñeel na leen yéen ñaar bi ñuy door a agsi dañu agsi rek mu gis leen ñu mel noonu wat seen sikki mi ba mu set bàyyi seen moustache yi mu ne waylakuma toskare ñeel na leen man amarakuma bi hada ana kan moo leen digal lii kan moo leen digal lii mooy ngeen ngeen di wat seen sikk mi bàyyi seen moustache yi xaalaa ñu ne ko amarana rabbuna suñu boroom moo ñu ko digal mu ne ki nga xam ne moom la ci jublu mooy kan mooy Kisra Kisra mooy seen boroom ndax lool cultu la woon mooy Kisra ñoom ci ilaahi ci ci yàlla yi la bokk te buy dund mooy ki gën a koo xam ne moom lañu war a mën a jaamu ñu ne ko moom di suñu boroom di Kisra ibn Hurmuz mooy ki nga xam ne moo ñu digal ñu wax suñu sikkim mi bàyyi suñu naanu yi suñu moustache yi yeneent bi alayhi salaatu salaam ne leen walakinna rabbi amarani bi i'fa'i lihyati wa qassi sharibi mu ne leen waaye man sama boroom yéen seen borom mi ngeen ne mooy Kisra moo leen digal ngeen di wat seen sikkim yi bàyyi seen naanu yi man nag sama borom di allah arrahmaanu rrahiim almaliku alquddus assalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabaaru almutakabbir subhaanallahi amma yatasifuun moom buur yàlla moomu nag di sama borom man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa moo ma digal lan may bàyyi sama di yar sama sikkim tey wàññi li nga xam ne mooy samay moustache mooy yéen contraire li suñu sama borom di seen borom digle yéen contraire bi ngeen di def Allahu ñëw côté bii bu ñëwee ci njàngat yi muy mas alaam sikkim mas alaam sikkim yar sikkim est-ce que farata wala mooy ku am karawu sikkim wat ko farata la wala boog euh, non yar ko farata la wala nit ki mën na koo watam déet ak bu ko watee est ce que loolu lan moo ci nekk ainsi de suite loolu incha ak li nga xam ne mooy moustache masalaay moustache loolu lépp incha allah dinañ ci ñëw bu soobee yàlla bu ñëwee ci côté njàngat la njàngat yi ak yooyu ñu gis ni xoolal xoolal yeneen ma lay saab saab que ña ña mu gis ñu wat seen sikkim bàyyi seen moustache bëggu leen woon a xool xoolu leen sax malgré tout dégg na déglu na leen biñ paree lii la leen wax bi ñuy door agsi waylakuma man amarakuma bi hada toskare ñeel na leen yéen ñaar kan moo leen digal ngeen wat seen sikkim yi bàyyi seen moustache ñu ne ko suñu boroom di Kisra mu ne kantaa man nag sama boroom moom damaa digal may bàyyi sama sikkim di ko yar ta di wat samay naanu mooy samay moustache ginnaaw gi mu ne leen irji'a hatta ta'tiyani ghada dégg naa seen wax léegi dem leen ñu accueillir leen ci dëkk bi Medina comme que ay ay gan lañ mooy eh, lool lool loolu nag lu am solo la mooy li xew ba léegi loolu dafa yàgg am en diplomatie ar rusul la yuqtanun mooy ñi nga xam ne dañ leen a yónni émissaires yi nit loo noonoog moom noonoog ñaari état lu ñu noonoo noonoo noonoo noonoo kenn du rey ki nga xam nekku ku ab émissaire la wala ndaw envoyé benn buur wala benn président mu envoyé ko dëkk boo xam ne même bu dee dañoo am conflit ngir mu dem yóbbu fa lettre wala message ñu rey ko loolu noonu ba léegi loolu day nekk li nga xam ne sax da doon waral guerre te kenn du ko def loolu dafa bokk ci li nga xam ne kenn doonu koon def te loolu incident diplomatique féetewu ko kaw moo tax yeneen ma lay saab saab ne leen léegi irjaa déggu dellu leen dekk leen ci dëkk bi ba suba ngeen dikkal ma dinaa leen jox sama réponse dinaa leen répondre ci li ngeen ma wax ne ay shahan shahak yooyu nee a nga ñëw boo ñëwul boo ñëwee ci basam fii ci yaman moom dina la fexe eh, defal intercession boo xam ne dina tax waa ji moom moom moom moom du la def dara waaye boo bañee non seulement dina la alak alak say ñoñ daal di ràppal sa dëkk bi daal di koy saccager <laughs> mu ne leen dem leen ba suba ngeen dikkal ma mu ne wa utiya wa ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa bi anna allaha qad sallata ala kisra ibnahu shayrawayh fa qatala fi shahri kada wa kada fi laylati kada wa kada min al-layl sullita alayhi ibnuhu shayrawayh fa qatala bi gaa yi demee yonent mi alayhi salaatu wa salaam xabaar dikkal ko mooy soit mu nekk loo xam ne suñu boroom moo ko ilha moo ko kii euh, moo ko wax muy loo xam ne sans intermédiaire walla mooy bi waasita fil malak wala à travers ab malaaka xabaar dikkal ko que ne euh, Kisra mi lay tëkku nii sax naan nañ la woo buur yàlla daal nay sëmbërtal ci kawam doomam di Shayrawayh doom ji moo ko assassiné bés tel weer tel guddi tel ci la ko doom ji assassiné moom mi nga xam ne ñaanu yonent mi alayhi salaatu dal ci kawam comme ni ñu ko gisoon ci riwaayu imaam ibn ibn Ismaayil di Muhammad ibn Ismaayil di al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu moo Seydina imaam zuhri ne fa hasibtu anna ibn al-Musayyib qaal fa da'a alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa am yumazzaqu kulla mumazzaq kene Seydina Abdullah ibn euh, imaam az-Zuhri mu ne sëriñam di imaam ibn al-Musayyib dane jàpp naa ne dane yonent mi alayhi salaatu après dafa ñaan dalee na ñaan seen kaw ne allahumma bu ne dane dane fa daa mu ñaan leen yàlla an yumazzaqu ñu xot buur yàlla xotti leen kulla mumazzaqin képp xot gisoon nañ ci riwaaya biñ nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xamante ne nii ci la Kisra daldi xotti mbir mi bi nga xam ne ci la xotti affaire bi dane woon lan allahumma mazziq mulka buur yàlla yal na nga xotti li nga xam ne mooy nguuram ci saase yàgg bam ñëwee bam ñëwee yónnee ci baadaam quelques quelques jours lañ ci teg ndax gaayuwul noonu du du du affaire SMS comme léegi mooy day mer yónnee koo xam ne day jóge Faris yor gëléemam ñëw ba Yaman loolu lépp day yàgg jóge yaman daal di dem Medina ainsi de suite yonent mi aleyhi salaatu nag xabaar jëkkal ko ci asamaan ci boroomam ne Kisra mi lay tëkku doom ja buur yàlla sëmbërtal na ko ci kawam ba faat na ko ci weer sàngam fii laylati kaza wa kaza ci guddi sàngam minal layli guddi lañ ko faat boo bëggee précision bu leer la ko xabaar bi dikkale ku ko rey doomam doomam moo ko assassiné di Shayrawayh doom moo assassiné baay mujj nekk Kisra qatala abaa wa asbaxa Kisra ba'da an qatala abaahu Kisra ginnaaw bi mu rayee baayam Kisra moom mu mujj nekk Kisra loolu la gaa naan le roi est mort vive le roi voilà qutila al malik walla maata al malik hayya al malik vive le roi yaxya al malik wala yaxya al malik léegi léegi nag ba ñëwee fa daa ca saase fa daahuma yonent ma saar saab woolu leen ba ko xabaar bi dikk leen mu woo mu ne dem leen ngeen woowal ma gaa yi fi jaaroon yi fi ñëwoon ñu woo leen ñu ñëw yonent ma ne saar-saam nettal leen mbir mi ne leen Kisra mi leen mi yónni ci baadaam mi leen yónni fii maliku yaman moom mi mu mi leen yónni fii ke ko fi yónni muy Kisra moom doom ji rey na ko voilà coup d'état la waaw dañ koo rey doom jee ko rey guddi sàngam weer sàngam gaa yi gaa yi halluciné gëmuñu may dañ ne kii hal tadri ma taqul fa qaala ñu ne yonent ma lay saaf saaf yow est-ce que xam nga li ngay wax yow maa foog ne da ngay yow est-ce que xam nga li ngay wax hal tadri ndax xam nga ma taqul li ngay wax ah ñu ne ko inna qad naqamna alayka ma huwa aysaru min hada fa nu fa naktubu anka bi hada wa nukhbiru al malik baadha ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow est ce que xam nga li ngay wax yow ñu ngi la bëgg teg ay daan ci loo xam ne moo gën a néew lii nga wax woo yow waxuma la nga naan ko ay tuubal boo kiiwee boo tuubee mucc ah, nga ñëw naan dañ ko rey yow nga ñëw looloo gën a garaw danga léegi yow est ce que d'accord nga lii nga wax ñu bind ko suñu buur bi mu gaaw wax ko ko baata ñu yëgal ko li nga wax yeneen mi alei saatuasalaam ne leen naam axbiraahu daalika anni wa quulaa lahu inna diinii wa sultaanii sa yablughu maa balagha mulku kisraa wa yantahi ilaa muntaha alxuffi walxaafir yeneen mi alei saatuasalaam ne leen hmm, dem leen am ngeen carte blanche maa leen jox carte blanche maa leen jox ndigal gëmu ngeen ma de wax leen ko seen baagaam seen mbuuru yaman bi mi Kisra yónni ci moom dem leen ngeen wax ko ne ko man naa leen ne Kisra ma ko yó ba leen yónni yéen dee na doomam assassiné na ko mujj toog palaasam nekk Kisra voilà mu ne leen nag tegal leen ci dara ne leen waquulaa la bu ngeen demee ngeen wax baagaam inna diini gis nga sama diine jii di lislaam man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam sultaan yi ak pouvoir bi ma borom bi subhaanahu wa jox sama nguur mooy pas nguur ndax yonent waaye saa saam wootewuloon nguur mais mooy sama inna diini sama diine wa sultaan yi ak mooy li ma jox muy pouvoir sa yablughu dina daj dina dina yem dina dem ba accéder maa balaxa mulku Kisra fi nga xam ne fa la mulku Kisra yem waxuma la mulku Kisra rek nguuru Kisra fi mu yem sama diine jii dina dem ba dépasser foofu te loolu ni nga koy xam ne mooy wa yantahi dina ñëw bopp ci mais waxuma la dara palais Kisra ba dina mujj nekk loo xamante ne sama diine moo fay dox territoire bi Kisra di administrer yépp sama diine ji dina fa àgg sa yablughu ma balagha mulku Kisra dina yem fépp foo xamante nii foofu territoire Kisra la wa yantahi ila foofu sax dafa tuuti mulku Kisra dara waaye dina dépasser mulku Kisra fépp foo xam ne tànku fas dëggu tànku fas ak gëléem dina fa tegu mas na faa tegu te dina fa tegu sama diine jii dina àgg foofu Allah Allah Allahu akbar mais yonent bi alei satu salaam kañ lay wax li jamono joo xamante ne nii hunaka Quraysh Quraysh a ngi fii Rome l'empire romain mu ngi fii l'empire perse mu ngi nii Yaman gis nañ ka fa ne Taïf gis nañ léegi Makka Makka kull mooy ñi ko wër ñépp Muqawqis Égypte Askandariya ñoom ñépp ñépp kenn dugg ci ci lislaam te ay noon lañ yoo xamante ne ni ñu bari kàttan lañ yenn ñi sax ñooy puissance u monde bi jamono jooju muy l'empire perse et l'empire romain malgré tout ça yonent mi alei saatu wax leen lii ànd ceeg dal xamante ne nii yaqin goo xamante ni nii laa yaqina ba'da amul certitude bu ko ëpp ndax moom <laughs> ah, huwa alladhi la yantiqu anil hawa moo tax diggéey yonent bi alayhi salaatu salaam boo gëmul lu bari doo ko jàpp lu bari man nga fa nekk dute comme nañu eh, Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu lam waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam bam naan mu ne damaa nekk ak yonent bi alayhi salaam te dinañ gën a gis histoire bi bu ñuy gis tarjama moom bu jamono ji muy tuub si Adi ibn Hatim Hatim at-Ta'i bàyyam ku tabe la woon koo xam ne dafa mu moom lañuy joxe ci arab yi misaal ci nit ku tabe dañ naan waa ji dafa tabe ka comme Hatim dafa tabe nangoo joxe comme comme ndax moom dañ doon wax ne bàyyi ji ku mu mas a àndal voyage li nga war a yor yépp moo koy mooy sa provision lépp moo koy gàddu te fas wa nga yéeg wala gëléem ga nga yéeg moo koy jënd te bu la ko joxee do pas jënd nga ñu dem ba àgg mu ne la léegi dox ma sama gëléem dala koy bàyyeeg yow ndax tabegum tabe woon moom xaatim di bàyyi Seydina Adi ibn Xaatim mu ne dama toog ak yonente bi aleyhi salaatu wassalaam am ay ñëw gaa yu ñëw di di jàmbat ñi nga xamante ne ñooy des agresseurs yoo xam ne assoiffés de sang lañ en plus voilà doa muy muy waa toy di moom fi mbokk Ali ibn Hatim at-Ta'i nee na yonent bi aleyhi salaam di dalal seen xel te di leen xamal ne mbir moom du yàgg këne waxuma la foofu rek mais jigéen dina jóge yaman ñëw ba wër kaaba gi ak la mu yor te du te dara te du te dara nee na man Adi ibn Hatim bi ma toogee dégg yonent ma lay saar di wax ak gaa yi man ci samam xel laay wax de maa ngi naan wax mooy dafa def analyse situation actuelle ak way mi mbir yi nan la mën wëlbatekoo wëlbateku mais gars yi nga xam ne insécurité saarul bilaada wal buldan wal qura ñi nga xam ne ñoo taal mais vraiment ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jafal dëkk yi ville yi tellement seen agression yu sanglante yi ak seen càcc gu mag gi mais mu mu mu mu analyser xool situation boobu ak li yonent ma lay saab-saab ne loolu <laughs> jigéen di dina jóge yaman ba ñëw ba ci kaaba gi tawaaf si def filim fiy def te du ragal dara du ragal illallah du ragal laa taxsha illallah du ragal kul borom bi subhaanahu wa taala wa ziba ala ganame wala li nga xam ne mooy till boo xam ne day ragal gàtt ya muy indi ci kàmba gi tilli lekk ko mais du ay nit kuy agressé wala insécurité buy jóge ci nit lay ragal kon nag waa toj yu ñooñu di doxaar toj les grands agresseurs yooyu léegi ñu jóge fi léegi sama boroom jële leen fi adi ibn ta'i adi ibn hatim na maa ngi naan waaye yonente mi alayhi salaatu wa maa ngi naan mais ay na doxaar toj mais mais jamono jooj moom agresseur tey sama dëkk bi moom nga xam ne siiwee agression ak loolu lañ siiwee mais ñoon jamono yu fu ñuy ne xam nga am na ñoo xam ne li moo tax loolu mooy diggéey lislaam xoola yonent bi saa saam li mu wax gaa yi rek sa yablughu mulki wa sultaani ma balagha mulku kisra loolu rek que dina yem fu nguuru Kisra waaye dina dépasser foofu dina dépasser foofu dina àgg foo xamante ni wa yantahi ila muntaha al xuffi wal xuffi xaafir fu dëggu tànku nit xuf yi tànku nit di sol mooy xuf di sol dal muy genre kawas yooyu mooy li mu la bëgg a wax mooy fu tànk di tegu ci kaw suuf fasit fas takk mooy xaafir tànku fas di fa tegu ak tànku nit sama diine jii dina fa àgg allahu akbar ci jamono joo xam ne noonu la meloon de moo tax li ñu suñu boroom di dig l'islam bi ñu ko dig nit ñi foog ne lool manu la ne waaye yow xoolal naan euh, euh, xadiis bi yonente mi alei saatu salaam naan bés dina bu bu mooy euh, conflit israélien bi israélien bi fra palestiniens yi mu ne bés dina ñëw ba yahuudi bi buñ leen di jële foofu complètement dina ñëw bay laqatu ci ginnaawu garab wala aw xeer la wax wala garab xeer bi walla garab gi di woo jullit yi naan yow jullit yaa muslim hada kaafir naan ko di ko dénoncer yow garab gay wax ak nit ki daan ko benn yéefere ngi ñëwal li ci dem voilà mooy loolu boo toogee ak sa esprit di jéem a naan non loolu waaye gars yi yor ay bomb saa yi ngay yor ay ay paaka di xeex ak yu mel noonu ñi yor ay arme nucléaire yow loolu nga nekk jàpp nga ne loolu loolu doo xalaat nan lay soppale ko mais mais Israël yor bombe nucléaire États-Unis première puissance di ko jàppale européens yi di ko jàppale ñii ñëpp di ko jàppale ñëpp mais nan lay jullit ñi mane lii loolu dangaa fi kooku mooy kooku innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun moo duggagul ci xol bi lool la fasagut gëmagu ko innama dëgg-dëgg li am ba des mooy amruhu mbiru borom bi subhaanahu wa taala araada shay'an bu soppee benn mbir te namm ko lenn rek la an yaqula lahu day naan kun nekkal fa yakun mu nekk ci saase nekkal mu nekk ci saase waaw huwa al qaadir huwa al muqtadir lakin huwa allahu alladhi an'amahu an'amahu huwa allahu alladhi an'amahu fàtte naa ko zu zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira an'amahu mun'amira zu zaaka huwa allahu alladhi an'amahu mun'amira zu xikmatin baaliga wa qudratin muqtadira mooy boroom kat kattan bi nga xam ne ta dara du am fa'alun lima yurid kon nag bu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nii lay demee yow boo dee jullit xamal ne noonu lay deme noonu lay demee wallaay bu ko suuf yi ñépp nekkoon ku kufaar yow rekk nga nekk jullit yonent mi alayhi salaatu salaam ne la yow yaa leen di noot xamal ne yaa leen di noot te lool la la suñu boroom wax kataballaahu buur yàlla moo dogal ne la aghlibanna dinaa féete kaw dinaa noot ana man wa rusuli ak sama ndaw yi kon nag lu mbir mi ñàng nga naan jullit ñi moom ci kaw suuf ñiy mel ni ay suuf yu ñuy dëggaate nga xam ne gaa yi mayuñ leen sax fu ñu naka la fu ñuy amee ngànnaay bu baax ñooñu naka lañ mën a retourner situation bi ba dominer gaa yi wallaahi gëm koo gëmoo ko loolu lay demee ndax laqad axbara bihi saadiq alladi laa yantiqu an il hawa in huwa illaa waxyu yuuxaa sallallahu alayhi wa ndax ki nga xam ne mooy ki at saadiqul masduuq ki nga xam ne mooy ki dëggu mooy ki ñuy dëggal moo ko wax te noonu lay deme ni mu ko waxee lay deme kon mu wax loolu gaa yi ne leen leen ne ko non seulement bu leen yem rekk ci nettali ko ne ko man maa ne Kisra mii le mi ko yónni ngir mu yónnee ma ay nit fii doomam rey na ko weeru sàngam bés sàngam guddi sàngam bu leen yem ci lool waaye yëgal ko ne man sama diine ji dina àgg fu nguuru Kisra àgg te dina agg fépp foo xam ne tànku nit ak tànku fas dina fa tegu mu ne leen nag waquula allah yonent ma lay saar-saam tegal leen ci ñoom ñaar ne leen waquula lahu te ngeen wax Badam moomu nekk yaman ci seen bu seen buur bi bi fi toogal Kisra nee leen ko in aslamta a'taytuka ma tahta yadayk wa malaktu la wa malaktuka ala qawmika min al abna mu ne ko ni ngeen ko yëgal na ko bu tuubee dugg ci lislaam man alayhi salaatu wassalaam dinaa ko jox lépp li nga xam ne li nekk ci autorité am yaman ak fépp dinaa ko bàyyeeg moom bu tuubee dinaa ko saxal ci li mu ne nekk buuru yaman te dinaa def mu moom waaw moo xam ne moom mooy nekk kilifaay ay ñoñam waaw wa malaktuka mi qawmika nga nekk ki nga xam ne yaay nekk seen kilifaay ñooñu waa yaman bu dee tuub nga mu ne summa a'ta xurxuratan mintaqatan fiha dahabun wa fidda kaana ahdaha lahu ba'd al léegi loolu la leen wax gars yi seen mission jeex na mais ñuy dem mu war leen mu jox leen cadeau ndax lool tamit mooy gis nga la diplomatie <laughs> anak gars yi léegi lañuy jàpp ne diplomatie loolu moo tax ma la naan gis nga boo xamee dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii mais dara dara mënula fëq sa bët amul dara lu mën a fëq sa bët dara du yow nga yéemu dara mënulaa yéem tous mooy ne du ci loolu nag ça c'est valable ci deux côtés yi du affaire àddina yii ak ni muy demee moo lay yéem mais tamit côté ñi nga xam ne ci côté diine yi même ci diine yi mooy doo gis nit lu mu baax baax baax baax baax mënulaa yéem mooy lu mu baax baax baax baax ak lu mu am ay am am ay may mënulaa yéem ndax yow yow ki nga am moo tax ki ngay gis a tax te yonent bi aleyhi salaatu salaam mënoo ko tëkkaleek dara fala taqiisu bna abdillahi bilfudala inna alkawaakiba yuxfiha sinimmaaru li sëñ bi wax ci raaya radiyallahu taala an fala taqiisu bna abdillahi bilfudala bu ngeen di ñëw di dekk ay di di di di di di xool kan moo gën a kii moo gën mu ne loolu bu leen ci boole bu leen ci natt yonent ma lay saab saab bu leen teg ñu baax ñi di seen ñu baax ñi bu leen ko boole foofu xam nga dafa am yoo xam ne xam nga nekk fi naan wàllu saxaaba nga naan wàllu yu sàngam loolu moom bokk na ci yi nga xamante ne mooy sincèrement loolu day ridiculiser sax ki koy wax ndax saxaaba dépassé na foofu loolu dépasse xam nga wàllu yu moom ci bu dee ci lu général inna waliyallah voilà loolu moom ñépp la mais bu dee connotation bi mu am loolu wa di ko tuddee saxaaba loolu daa mel ni yow dañ nga koo rabese rabaisser goo xamante ni vraiment yow tegoo ko ak xam du tout te bu waroon a yàlla ñuy dóori daan ci leneen loo xamante ne nii ci leneen yow ku wax loolu war nañ koo mën a dóori daan <laughs> ndax mu ni naan Abu Hurayra waliyu abu non dépassé na foofu loolu di ko woowe loolu mooy yow aw xas sax la gën a doon. aw xas la gën a doon waaye naan ay nitu yàlla Seydina Muhammad loolu ta loolu moom non loolu moom moom ci suuwu adab la bokk loolu ci suuwu adab dafa dépassé foofu góor yàlla non dépassé na foofu du loolu loolu da ko dépassé bu way loolu mas du sax station bu mas a jaar de mo loolu loolu xamul loolu weesu na foofu kon kooku bu ngeen di tëkkale ay nit naan kii baax na kii baax na bu leen ko boole ci ci ci ci ci kala ci ci ci ci liste bi moom dafa moom moom dafa dépasser xelu ñi ne ci bi mais mais mais mais mais mais mais loolu lu xamoo sax noo koy expliquer ak yan moo ndax moo yi nga xam ne ñoo existe ci kaw suuf ci langue yépp dañoo lottu ngir décrire moom li mu doon moom aleyhi salaatu wassalaam moo tax boo amee kooku nag teg ko bët ku ñu la man di wax lu mu extraordinaire ci ñeneen ñi ko tegul bët yow moom manula extraordinaire ci yow moo tax gaay yi ñuy ñëw wax fi di ay ay ay turu yàlla sàngam kii sàngam si kar sàngam yow moom nga teg bët loolu lu mu yéeme yéeme gars boo ko defee lii nga ci am ay lii yow nga teg sa bët ci lan sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam azkaaru sabaaxi wal masa yim doon def yi nga xamante ne mooy sikkar yim doon def guddeeg bëccëg ak ngoon yim doon def yow lool ngay teg sa bët amul dara loo xam ne mën na laa fëq ndax danga naan de toute façon lenn moom xam naa ko te lool julli danga koy xam mu leer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu nit baax baax baax nit sikkarul lu gën lim doon sikkar buur yàlla tawal boroom xam-xam yépp a ci d'accord da koo tànnal li gën wax yi gën jëf yi gën ci jamono ju ne kon nag li mu nga xam ne loolu la doon wax bi di ko sikkar suba ngoon tamu mu sax ci na lool nit manoo jàpp tële feneen jële feneen lu gën lool ak ku la ko man di jox moo tax boo amee kooku di xool foofu lu ñu tudd ci sikkar mu gëneel yi ci ne yow loolu en fait dara sax ñi xamul nag dañ naan waa ji waa ji waa ji waa waa ji moo moo ñàkk chance waa ji mooy koo xamante ne xañ nañ ko moom de mahrum la xoolal yii mu mel ni ku leen doyadal alors que du doyadal leen dafa fekk ne yow dangay ngay toll foo xam ne doo ko man en fait te da ruus di jël leneen loo xamante ne bokkul ak li nga xam ne moo sax ki moom loolu na ko xamul nag danaan waa ji boo kii day rëy rëylu wala kii dafa nekk ku malchance la malchanceux alors que malchanceux wu li jóge ci moom alayhi salaatu wasallam bokkul ak li jóge ci keneen moo tax bokkul du tout ak non amul luñ ko natte moom amul fu ñu koy ndax kooku dafa dépasser balance balance yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax boo amee kooku nag kon ci ñaari domaine yëpp la niñ ci domaine liñ naan profane te profane amul ci diine diine lislaam xamul lu ñu naan science profane amul ndax science yi yépp dañoo tukkee ci aleyhi salaatu wassalaam voilà ki nekk scientifique nekk ci laboratoire bi bu mu fa nekk di di ñee bu amee kenn ku muy di ñee naan waay waay waay waay bu amaroon a am xam-xamu diine nii di ko jàngale dëgg la loolu moom bokk na mooy xam-xam bi gën xam-xam bi gën mooy xam-xamu diine rawatina xam-xamu xadiis wa ashraful ulumi ilmul athari li imaam as-Suyuti wax xam-xam bi gina a tedd mooy xam-xamu xadiis loolu moom dëgg la moo gën fopp ne yow fa yàlla teg loolu la def loolu nga man lii nii man loowu ko mooy yow foofu man nga faa am hunaaka jannatuk foofu la sa àjjana nekk hunaaka naa foofu la say naafila nekk foofu mën nga faa deme ci liggéey boobu moo xam ab dispensaire booy liggéey la moo xam ab frontière booy garder la moo xam foos booy manq la loolu nga mënal li nga xam ne mooy xeet wi te loolooy sa métier nga def ko ngir yàlla doo ji triande kenn sa mairie bi nga nekk di defar extrait nga jàpp ne man lii dama koy def ngir yàlla lii laa man lii mooy sama métier moom laay def man sama hôpital bee falaa nekk médecin di faje man sama informatique bii ci laay liggéey loolu noonu bu ko xeeb di ñee keneen foofu la la buur yàlla teg hunaka jannatuk foofu la sa aljana ne hunaka firdawsukal aala firdaws ga gën a kawe yow sa bos foofu la ne ne fa foofu la la yàlla teg bu ko dem bul demi sone bul demi sone moo tax yooyu noonu amul ay science profane ci diine dëgg-dëgg amul ndax xam-xam yépp da jëme ci borom bi mais bi ci gën a tedd mooy xam-xamu diine les sciences religieuses ndax loolu mooy li lay xam loo li tax buur yàlla bind la wa maa xalaqtul jinna wal ins illa ndax buur yàlla bindul nit ñi ak jinne la dul ngir ñu jaamu ko kon nag li lay xamal nakal objectifu nekk fi du nekk euh, ingénieur ah loolu du objectif bi mais nag loolu dafa am solo ndax manu la ñàkk manu la ñàkk nit ñi seenu dund ngir mu nekk il faut yooyu am yow nag bu la yàlla defee kenn ci ñoon docteur ingénieur wala ñeneen wala mécanicien wala nga nekk koo xamante ne ci formation professionnelle bi nga jaar loolu lépp jàppal tabul xeeb tabul ñee kenn jàpp ko def ko ngir yàlla foofu la sa aljanna nekk foofu la sa firdawsal a'la nekk boo ko defee ngir yàlla jàppe ko jaamu yàlla boo sonnee liggéey ba sonn tëdd nekk fa nga nekk di liggéey di nelaw sax dañ lay bindal ay tiyaaba ngay xotti maqaama yoo xam ne nit taxaw na di naafila te amul loolu wallahi maa la ko wax wallahi maa la ko wax kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boo ko amee te nag da ngay féex wallahi da ngay féex laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekk na ci moom ñeel leen yéen ñi gëm yàlla te ta yaakaar gëm bés pénc am ngeen ci moom royukaay bu baax moom sax mooy royukaay bi keneen du royukaay ndax ku ñuy roy keneen ku ne moom lañuy roy à travers kooku Allah kon mu jàngal ñu fi diplomatie bu am solo gaay bi mu leen waxee la summa ata mu jël xurxura mooy keneen ki xam nga dóor a ñoon muy xurxura xurxura la woon ak aba aba zuwéy ak xurxura mu jël xurxura xurxura moom mu daal di koy jox ceinture goo xamante ni dafa amoon or ak xaalis mu ne loolu kaana ahdaaha lahu ba'dul muluk lenn ci buur yi ñoo ko joxoon moo kado la bu ko lenn buur yi joxoon mu daldi leen koy jox ngir kado ñu yóbbaale ko léegi gaa yi daldi dem fa xaraja min inde ñu génn jóge Madina tàggatoog alayhi salaatu salaam di ñibbi léegi ba ñu ñibbee Yaman ana lan moo fa xew ak lan lañu wax ak ba ñu lan moo xew après ba ñu demee ci seen buur bi Bazan yëgal ko ne kat fa ñu jóge doon ko jëli moom ci boppam nee na ki ñu koy jëliloo buur yàlla rey na ko te mu ngi ko jaarale doomam moo ko assassiné